tamit bi mu jeexalee am njàngam la tàmbuli jàngale ci biir daara yooyu nga xamante ne fa la jànge mu assas muy institut Al-Azhar ñu yóbbu ko fële ca bayax mu tàmbuli fa jàngale jàngale fa diir ginnaaw ba ñu jëlee foofu indi ko foofu tamit mu jàngale fa diir ginnaaw ba ñu jëlee ko fa indi ko fa Thiès indi ko foofu tamit mu jàngale fa ab diir waaye ci biir loolu la ko suñu borom baaxee mu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di tànn ñu war a jàngale ci école gouvernement bi. ginnaaw bi mu defee formation ba noppi ci lañ ko nag indi fii ci Daaru ma naan ci école yi nga xamante ne gouvernement bi moo koy saytu muy jàngale foofa waaye en même temps mu boole ko ak di jàngale ci daara ji nga xamante ne dafa bokk ci daara yi suñu Murtada Mbàkke yi muy Institut Al Azhar bi nekk foofu Daaru Manaan ni ma ko waxee léegi tamit yëngutu yi nga xamante ne dañ ciy yëngutu ci wàllu diine ci gox yooyu ku ci ràññiku la ci biir yëngutu yooyu noonu tudd naa ci léegi ne ni nga xam ne noonu la ñuy taxawale waxtaan yi fii ci béréb bii nga xamante ne atu borom Daaru moxti la noonu lañ koy taxawale tamit ci ëtt yi nga xamante ne dañoo bokk ci ëtti borom Daaru Muxti yi muy Daaru Manaan gi nga xamante ne mooy Daaru Manaan Sëriñ Seexu Balla ak Daaru Manaan gële ci Touba nga xamante ne sëriñ Abdourahmane moo fa nekk nit ñi taxawale waxtaan yi fii rek noonu lañu koy taxawale foofee te lépp ci e, israafu mu assasatul Wafa bi huquqi iman kon moom mu nekk ko ràññiku ci biir liggéey yooyu noonu ni ma ko waxee léegi mu fas yéenee ànd ak ñun ci tomb bu am solo bi ma wax te mooy dawrul axlaaq fi tanmiyatil fard wal mujtama mu rôle bi nga xamante ne jukko dana ko jouer ci tabax société bi tabax individu yi te buñ tabaxee individu yi mën nañu wax ne tabax nañ société bi kon incha allah danañu andil euh, maanaam li nga xam ne ni nga xam ne noonu lañu jukko di gunge ci suñu biir famille ak ci suñu jëmmi bopp ak ci suñu liggéey ak ci suñu biir société même sax ci wàllu santé ak ci wàllu maanaam roox ak ci yeneen yoo xamante ne incha allah yeneen tomb yoo xamante ne incha allah dana ñu fas dana ko fas yéene leeral ci biir waxtaan wi. kon tey mu nekk waxtaan woo xamante ne waxtaan wu am solo la waxtaan wu mat a bàyyi xel la ndax lii tabax doomu aadama. kenn ku nekk war naa fexe ba xam ko war a fexe ba xam tamit naka la cay doxe ba tabax yu ngoowee nekk tabaxin woo xamee ni mucc ayib bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi ne ñeenteelu ay bis te mooy ay bis gi nga xam ne moom mooy mujj ci koor gi incha allah ñuy ñaan yàlla mu fekke lañu ko bañ àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon incha allah suba ci gaaw bi ñu fas yéene ànd ak sëriñ Moustapha Lo ci as-sarfu sihhi te mooy wàllu assainissement dibéer ji incha allah danañu fas yéene dalal sëriñ Mamor Kebe ci ishkaaliyaatu taalim al murid yi muy jafe-jafe yi nga xamante ne njàngum murid gi am na ko bu dee ci altine ji incha allah sëriñ bu Jonn lañuy fas yéene dalal ci at-taarix as-siyaasi as-sénégali wa athaaruhu muy taarixu politiku senegal ak ay jeexitam talaata ji incha allah professeur Mouhamed lamin Sarr dañuy fas yéene dalal ci tarbiyatul awlaat te mooy yar xale yi bu dee ci àllarba yi nga xam ne incha allah moom la ñuy fas yéene mottul liggéey bi ñaan yàlla mu fekkeloo ñu koy at yu bari àllarba ji incha allah ñu fas yéene cee dalal ay boroomi xam-xam yu wuute ñu ràññee ci rekk sëriñ euh, Hamzatu Jaxate ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas ci njiitul sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xuddus ak yeneen boroom xam-xam yoo xam ne insha allah fas yéene ñoo ànd ak ñun ci jotaay boobu ñu fas yéene ànd ak ñun nag jàngat al waaqi al muridi yi muy murid gi niñ koy dundee léegi nii suñ jamono ji kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Ahmadou fay ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxee tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah ci weeru koor wi ñu nekk rawatina nag ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci lañu nekk di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala lim ci diggee ci aw yiw ak ay ngëneel yàlla suñ suñu boroom def subhaanahu wa taala ñu làmboo ko di nuyu bu baax a baax muassasatul wafa bi xuquqil iman di rafetlu seen taxawaay ak jéego yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir tasaare xam-xam waaye ngir tasaare njàngaleem Serigne Touba di fas yéene rek jéem ndax jéem laa koy mën a tuddee waaye di dalal xel ne jataay bi ay boroomi xam-xam ñu fi ñoo xam ne li ñuy wax su dëngee danañ ko jubbanti buñ fàttee danañ ñu fàttali buñ gagee ñu mën ñoo gàgganti kon loolu dana tax li ñuy gàtt gàtt àlluwa ñu dalale loolu am xel di fas yéene tàbbi ci waxtaan wi comme ni ko sëriñ bi junjee waxtaan tomb bi nga xam ne moo di séddale ci ay pàcc pacc bu njëkk bi dinañ wax ruux nan la ko nit ki di tàggate defar ko pàcc bu ñaareel bi mooy nit ki ci jëmmi boppam beneen bi mooy ak njabootam beneen pàcc bi mooy nu ñuy def ba askan wi pénc mi jag bi ci des mooy ki nga xam ne dafa yor mécceem di liggéey nan la ko jikko di gunge ba nga xamante ne bi liggéey bi muy liggéey dana ko mën a teg ci yoon am ci ndam bi ci desit mooy wàllu wér gi yaram nan la ko jikkoo mën a gunge ba ni ko bëggee ñu am ko bi mu mujje mooy am koom bu ko yàlla joxee nit ki yan jikkoo moo ko a gunge moom itam ba mu am ko ni mu ko war a amee bu amee bu paree itam mu xool ci yan anam la koy financé kon ngir ñu tàmbalee dañuy xam ne ne jikko moom muñ ko doon jéem a leeral dañuy wax rek ne melokaanu biir la woo xam ne wu nekk ci doomu aadama la su jegee nag dafay feeñ ci ay jëfam ak i jëflanteem ak nit ñi su fekkee lu jag la bu jëfee mu jag bu jëflanteeg nit ñi itam ñu gis ak jag waaye jikko bu baaxul bu nit ki jëfee li ñuy gis ci biti du mën a doon lu jag ba tax na kon lu am solo la loo xam ne luñ mat a yittewoo la mu mel ni defar jikko moo nekkoon yoon wi nga xam ne képp ku yàlla mosu yónni ci ab yonent defar jikko moo nekkoon li la taxoon a jóg tàmbalee ko ci sunu maam aadama ba ki ci mujj ci yonent yi te gën ci ñoom muy seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mel ni bu doon jikko ab néeg la dañu naan yonent yi ko jiitu woon ku ne am na lum mu ca taxawe ñii ñoo fetañ li nga xam ne mooy sàkket yi ñii ñoo góor jën yi kenn ku nekk def calam ca def ba am nekk néegu ñax boo xam ne mucc na ci ayib ku ko romb xemmeem ko lool daal di néeg bi dee rafet na waaye ak puuj rek a ci desoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw jël puuj boobee teg ko ci kaw moo tax mu ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaq muy koo xam ne kon moom la yàlla yónni ngir mu mott li tedd ngay jikko yooyu nga xam ne yonent yi ko jiitu woon moom lañ doon dox moo leen taxoon a jóg muy loo xam ne bu baaxee dana jur barke ak jàmm ak xéewal ci askan wi suñ boroom wax na ne ñun ñëpp suñ gëmoon ragal yàlla suñuy jikko rafet danañu sottil ay xéewal yu bàyyi ko ci asamaan ak suuf ba ñu sant lool waaye sàggane ko ñàkk koo taxawee itam mën naa jurub safaan bu demee ba ëpp sax nag mën naa jur leneen ndax yàlla ngi wax ci alxuraan ne itam tam saa bu ñu demee ba bëgg alak aw xeer rek lañuy def mooy dañuy teppaaral ci jikko yu dut noona sax ca nuur ca bu ko defee xaq aleyha alqawlu fa damarnaha tadmira moom noonu la demee nag ñu war koo xool bu baax jéem ko càmbar rafetal ko ba mu rafet mu mel ni nit ki buy xool jëmi boppam am na lu mu yëg ci biiram loo xam ne ñaar la yu bokkul am na lool li mu soxla mooy lu baax ak sell waaye am leneen lu ne ci biiram loo xam ne léeg-léeg bu bëgg koo xiirtal ci naka sa du noonu li nga xam ne nag moo koy xëcc ci ak kowe ak def lu baax loolu lañ jàppe muy aljaanibu ruux yi nga xam ne bàyyeekoo gum bàyyeekoo ci yàlla ak sell gum sell moo tax saa su nekk day ñod di nit ki jëme ko ci lu baax ak gën a jege yàlla subhaanahu wa taala ci li koy dundal mooy ay jaamu yàlla ak def lu baax waaye am geneen wet gu nekk ci moom mooy aljaanibul maddi yi nga xam ne bind bindi guñ ko bind ci suuf suufe googu moo koy xëcc moom itam di ko ñoddi ci loo xam ne léeg-léeg muy bakkante bu ko toppee mu tàbbal ko ci loo xam ne du noona bu góorgóorloo nag ci jaanibu ruux yi te mooy mu tàggat ak ruuxam loolu moo ko mën a jural mu dem ba yegg ci martabam ahsana taqwim waaye itam bu fekkente ni bii dafa dundal li nga xam ne moom la bakkanam soxla rek muy matière bi loolu itam mën na koo xëcc ba mu yegg ci asfala safilin kon doomu aadama mi nag nan lay def bali ruuxam soxla mu di ko ko jox di ko dundal waaye itam li yaramam soxla mu di ko ko jox waaye tënk ko nag jëmale ko ba mu bañ a bewu ba mu bañ koo tàbbal ci asfala saafiliin lislaam nag doon diine joo xam ne moom dafa doon diine jumatale matale bàyyiwul dara bi ñëwee itam dafa sant nit ki mu organiser li nga xamante ne bi moo di ñaari wàll yooyu yépp bu ci nekk lam warloog moom mu jox ko ko bu ko defee ci la nit ki mën a amee li ñuy wax tawaasun te mooy mu mën a dund li ko yàlla sant ci ay jaamu mu di ko taxawee waaye itam bañ a sàggane bakkanam ba li nga xam ne moom la soxla te muy lu mënta ñàkk te yàlla moo ñaale ko moom mu koy am waaye mën a yemale boppam bu ko defee ci noonu la nit ki mën a amee li ñuy wax yëg ci alkamalul bashari delluwaat ci selle gi nga xam ne moom la ko yàlla moo ñaale ba muy gënee jamono te mooy maandu ak nekk koo xamante ne kii dafay tege ci dëgg waaye lislaam it sàgganiwut geneen wàll ji muy bakkan ak lim bëgg ndax moo koy may mu mën a am ak baqaa ci duniyaa ndax war naa soxla lekk war naa soxla naan ak yu demee ni yooyu ak i jaxasoo te yooyu yëpp itam yàllaa ko mooñaale ak bakkan bakkan soxla ko kon lislaam li muy def mooy ñëw fexe ba mu organiser yooyu ba yar ko ba nga xamante ne bi kenn ku ci nekk lim soxla dina ko ko jox te benn du ci ëppal bàyyi moroom ji moom la ñuy wax ne lii la yàlla di jox ci xéewali àddina jël ko jëfandikoo ko sakku ci kër ak ëllëg waaye it bañ a fàtte sa wàll ci àddina wabtaxi fi ma ataka allah daar al axira waaye wala tansa nasibaka min addunia suñ delloo nag ci jaanibu ruux te mooy wàllu ruux waxuñu rek ne li koy yar mooy di julli joxe asaka koor ak jaamu yàlla yooyu yooyu yépp macha allah baax na lool waaye ruux gi lim soxla mooy jaam bi sellal ko ba ci yéeg yàlla subhaanahu wa taala am ak jokkoo direct ak boroomam subhaanahu wa taala nga xam ne day yëg suñ boroom ci biiram su ko defee yëg googu mu koy yëg ak aju googu mu aju am xelam ci moom ak ruuxam looloo koy soññ ba ci li yàlla santaane subhaanahu wa taala dafay ommatu jëm ca loola waaye yëg gi muy yëg yàlla di ko bàyyi xel saa su nekk moo koy tax itam muy daw di sori lépp loo xam ne lu neexul yàlla subhaanahu wa taala kon li dox ci diggante nit ki ak borom bi mooy ku koy yëg yëg-yëg boo xam ne day continuer du am fu mu yem ba nga xam ne jëmm yàlla ji mooy gën a màgg ci moom leneen lu dul yàlla ni ko yàlla di ñore itam leneen yàlla du ko ñore noonu saa bu nit ki góorgóorloo itam ci tàggat ruuxam sellal ko ci li nga xam ne mooy ay bànneex bu boobaa nag ci lay ak yéeg ci lay am ak yëkkatiku ci lay door a mën a taxaw nag pour defee jeexit yi mu war a bàyyi ci moom mu koy bàyyi ci moom waaye bu koy def itam am ci cawarte goo xamante ne gi euh, cawarte gu mat lay doon julli dañoo wax ne day tax nit ki bàyyi lu ak lu ñaaw suñ gisee nit ki di ko def te bàyyiwu ko kon day mel ni jaani bii ñuy wax moo am lu ca des ñu joxe misaal rek ci cheikhul xadim radiallahu taala anhu wax nañ ne am na benn bis julli jot am sàq jàpp di tàkk sëriñ bi ne nañ leen dem julli ji ñu bàyyi ko mu takk ba jeex bis am na itam waxtu jot ak kër di tàkk waaye dafa bàyyi loolu lépp dem ci julli ga kon gis nga yëg-yëg boobu mu muy yëg yàlla ba nga xam ne bu jaamu suñu boroom jotee dara dara du dox diggam ak moom loolu kon jaanib ruuxi lañuy defar ba mën a yegg foofu kon yooyu yëpp aw tolluwaay la woo xamante ne bi nit ki bu ruuxam sellee Euh, dana ko ommat ba nga xamante ne bii dafay dëkkmal jaamu yàlla yi cig cawarte cig oyof ndax dañuy wax ne wa ida xalat il hidayatu qalban nasitat fi l ibadati l a'daa'u jaamu yàlla saa bu wàccee ci xol saa bu ci dëggoo rek cër yi dafay sawar ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla bu ko defee nag ci loolu la nit ki di tàqook li nga xamante ne bii moo di li nga xam ne moo koy gàllankoor ba tey ñu ngi nettali ci ñu njëkk ñaam ci jëmm joo xam ne dafa amoon tànk buy metti ñu seet ba xam ne kii daal tànkam bi ñu dagg ko rek moo koy mën a may jàmm ndax faj nañ ko faj mënuñu koo faj waaye yàlla def yàlla na too ko mu doon ku ñimewut aw fitam dëgërul ñimewut ku ko dagg waaye itam mu toll ci yàlla foo xam ne bu xasee kàbbar di julli dootul yëg dara ñu ne kon nañ bàyyi ba muy julli ñu door a dagg dagg tànk bi nga xam ne bi muy julli ba toll ci taaya bi dagg nañ tànk bi ba pare mu pare ci julli gi doo sentir ne ñu ngi dagg ñu ngi doon dagg ab tànkam kon kooku fa tolloon ba muy julli mooy tàggatoon na ak ruuxam nampatal ko ci yàlla subhaanahu wa taala sarse ko ba mu fees dell ak leer suñu borom subhaanahu wa su ko defee nag loolu sumatee ci la nit ki nag doon koo xamante ne kii bu jëfee ak salawaat wala mu jëf benn ci jëfi taat yi ñu yàlla sant bu ko defee jeexit jamuy war a def ci moom mu def ko ci moom bu boobaa lay mën a yegg ci martaba bi ñuy wax ahsana taqwim waaye beneen te mooy bakkan ak jëmm ji nga xam ne dañ ko bind ci suuf saa su ne muy ñoddi jaam bi jëmee ko ci suufee nit ki war na koo jéem a tàggat waru koo boyal bàyyi ko ndax yàlla daf laa rëddal ne la lii moo dagan ci yow lii moo xaram ci yow waaye am na ñooñ seen bakkan dana def li dagan ba pare jéggi ko fa ba jàll ci li xaram loolu nag moo tax bakkan boobu laaj mi tàggat ko not ko moom itam ba mu bañ a bew ba nga xamante ne bii mën naa jural jaam bi mu yegg ci marta ba mu suufee moomu kal an'ami bal hum adallu sabila kon nit ki fexe ba moom bakkanam dafa am solo sëriñ bi bi muy wax naan jaawartu bil furqaani rabbi al mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu la'in dafa tàggatoon bakkanam ba moom ko ba bu ko soxlaa jaamuloo yàlla mu jaamu yàlla bi muy tagg saxaaba yi ci téeréem boobu di nax ju ma ngay wax ne wa atlaful amwaala bil infaaqi id malaku nufuusa bi istirqaaqi ñoom itam dañoo tàggatoon seen bakkan ba moom ko ba bañ ko sàkkoo jaamu yàlla ñu mën a jaamu yàlla kon lislaam dafay ñëw organiser nit ki fexe ba jëmm ji des fi di dund lim soxla ci màddam di ko am te bañ a ëppal waaye itam nag tàggat jaani bu ruux yi ba nga xamante ne bi saa su nekk mi ngi am euh, ab jokkoo ak sunu borom subhaanahu wa saa su nekk kon beneen bi nag mooy nit ki ci jëmmi boppam mooy li ñuy wax personnage nit ki mooy jëmmi nit ki Euh, ay taarifaat yu bëri am na waaye biñ ci tànn rek mooy ñu ne as saxs buñ ne saxsiyatul mar mooy majmuatun min alsifaat aljismiyati walaqliyati walinfiaaliya walijtimaaiya allati tadharu fi alcalaqaat alijtimaaciyati bilfardi biaynihi wa yumayizuhu an gayrihi kon maanaam jëmmi nit ki doomu aadama maanaam euh, dafay mel ni ay melokaan la yooyu yaram akum xel ak nu muy réagir ak nu muy jaxasooyee nga xam ne loolu nekk ci moom ci biir jëmm nit mooy feeñ ci biti loolu it moo koy tàqaleeg yeneen doomu aadama yi kon nit ki dafay mel ni li koy musal ba mën a garder jëmmam jooju nit ñi fonk ko jox ko wàccuwaay nekkut loo xam ne rek matière la wala aw melo biti wu ñu gis ak col wala dara waaye nekkul itam alal ju bari ju muy dajale joo xam ne daanaka loo ko dajale dajale am na fu mu yem waaye liy jox nit ki saxsiya bi mu war a am mooy mu jéem a tàggat jëmmam ba nga xamante ne bii dana am li nga xam ne mooy al iraada as-saadiqa waaye itam zaat mu tàggat jëmmam ba nga xamante ne bii li nga xam ne jikko yu mat dana ko gunge kon yoon wi nga xam ne moo gën a gaaw ci loolu mooy nit ki nekk lu am li ñuy wax ad-da'mu daaxil yi muy loo xam ne moo koy moo koy soññ ci biiram ngir ma defar jëmmam jéema a fàggul boppam ay aada yoo xam ne yu rafet la ci loolu ci lay nekkee koo xamante ne kii jëmmam nit ñi danañ ko xemmeem ak jëflante moom it danañ sawar ay jikkoom itam dana nekk jikkoy rafet mu mel ni dafa am fukk yoo xam ne dañ koo dajale tënk ko nga xam ne bu ci nit ki jaaree di ko dund dana tax li ñuy wax sax siyaam mooy personnalité nit ñi danañ ko ko nangul te itam danañ mën a jëflante moom danañ sawar ci muashara ak moom boo ko doon wax ne boo ko bëggee dangay bàyyi xel yi di ñëw bi ci njëkk mooy na nga bàyyi xel ni nit ñépp dañoo texeet maanaam ku nekk bopp ma ko ñor dara yitteelu leen lu dut seen mbirum bopp waaye nee na yow bu fekkente ne bii dangaa ngaa bëgg fard sa saxsiya te mooy nga nekk nit koo xam ne ku am wàccuwaay nga ci ñoom nee na fexeel foo toll di leen jariñ boo defee loolu rek sa jëmm ak sa wàccuwaay ci nit ñi dana ko weete danañ la fonk te loolu kat dafay dëppoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam li waxoon ne xayru naas yi anfa'uhum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal nit ñi njariñ loolu kon mooy benn bu njëkk bi ñaareel bi mu ne nit ki nit ñi saa bu nit jógee di def lu baax ak loola lu mu baax baax faaw danañ ne nit kii de lu baax li muy def am na ay intérêt yu ci làqu maanaam def ko rek ngir yàlla waaye am na intérêt boppam yoo xam ne moo làqu ci jëf ji moo tax mu di ko jëf waaye nee na loolu bu amee itam bu mu la tere yow nga def lu baax nee na boobaa seen wax jooj ñuy wax bu mu tere yow nga def lu baax def ko ngay def lu baax nag sax ci ko jële ci dimbale mooy aljudu wa saxaau te mooy tabe ak li nga xamante ne bii moo di mën a joxe beneen bi mu ne nit ki itam saa bu amee najaax ci dund gi mooy saa bu amee li mu bëgg ci àddina dana am ay xarit waaye dana am ay noon yu dëggu dana am ay xarit yu ko bëgg lool waaye dana am ay noon yu ko bañ lool waaye nag li am solo mooy yow ak mën a nekk rek na nga fexe ba am li nga xam ne mooy am na jaax te mooy réussite ci dund gi te lool li koy maye mooy al azimatu wa sabr saa buñ takk ak yooyu insha allahu taala fi ñu bëgg a yegg ci suñu àddina ak li ñu bëgg a jot insha allah danañ ci jot ñeenteel bi mu ne na xam ne loo def ci lu baax nit ñi bu ëllëgee mën nañ ko fàtte waaye nag xam gi nga xam ne soo defee lu baax itam nit ñi danañ ko fàtte bu mu tax yow ngay def lu baax saa su nekk rek na ngay continuer di def ci ñoom lu baax loolu nag ki koy man mooy ki am jikkoy ixlaas nga xam ne moom mooy safaanu arriya wal iyaazu billah beneen bi mu ne lu mën a xew yow na nga nekk nit ku dëgg nit nekk nit ku direct nee na soo ko defee nag da nga bari loolu ay critique ñoo xam ne dañuy dal ci sa kaw waaye ne looloo bu mu la tere yow nga nekk ku dëggu loolu itam jikko ji ñuy ommat pour ñu mën a am loolu mooy as-sidq te mooy dëggal juróom-benneel bi mu ne ki gën a gudd am xel ci àddina gën cee yeewu nee na li muy jëf ki gën a gàtt ci àddina gën cee ñàkkum xel mën na koo gàllankoor ki nga xam ne moo gën a gudd am xel ci àddina gën a yeewu ki gën a gàtt am xel ci àddina mën na koo gàllankoor waaye ne loolu tam bu mu la tee yow nga jéem bokk rek ci borom xel yu guddi yi nga bokk ci borom xel yu rafet yi loolu itam alxilm wa safaxu mooy jikko yi nga xam ne suñ ko jikkoo mën nañoo ommat ba ñu yegg ci loolu beneen bi mu ne nit ñi dañuy bëgg ku néew doole bëgg ku am doole waaye bu topp jotee ku am doole dañuy topp ñenn yow nag loolu bu mu tee yow saa su nekk nga xool ñii néew leen dimbale te yàlla rek tax loolu itam rahma la wal muwasaat wa ingaasul malhuuf te mooy yërmande ak toppatoo nit ñi ak xettali ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe beneen bi mooy mu ne nanga xam ne lépp loo tabax loo xëy di ko tabax ci ay at mën naa xëy màbb ci benn bis li ngay sonn di ko tabax ci at mën naa xëy benn bis lépp màbbandoo waaye nee na xam gi nga xam ne li ngay tabax mën naa xëy màbb bu mu la tee di tabax yow na nga tabax rek loolu itam jikko ji ñu ci dimbale mooy al imaanu bil qadri te mooy gëm dogalub yàlla waaye am pas-pas bu dëgër bi ci tegee mooy ma ne nit ñi dañoo soxla ku leen di dimbale te léeg ñoo ñu ngay dimbale ñooy soppeeku doon say noon ñu ngay dimbale suba te tey mën nga leen dimbale tey suba ñu soppeeku doon say noon waaye xam gi nga xam ne mën nañu wëlbatiku doon say noon tam um tee yow nga di leen dimbale te yàlla tax ndax nee na loolu mooy li nga xam ne moo baax te loolu ki ko mën a def mooy boroom yi yéene ju rafet ak boroom xol bu làpp fukkeel bi mu mujj mooy mu ne donte ne yaa ngi jox nit ñi mboolem luñ soxla wala boog yaa ngi jox li gën a baax li gën a baax ci yow yaa ngi koy jox nit ñi nee na du tee dana am ci nit ñi ñoo xamante ne bii buñ lay fay ab safaan lañ lay fay ndax loolu lañ am waaye loolu bu mu tee itam saa su nekk ngay def ñoom lu baax. jikko ji ñuy ommat ba ñu mën a yegg ci loolu mooy al isaaru te mooy sa mbokkum jullit jariñu gënal la yow nga jariñu ngir nit ki tabax nag jëmmam mooy sax siyaam bokk na ci yi mu di ko bàyyi xel bi ci njëkk mooy saa su nekk li ngay def def ko te sàkku ci ngërëmul yàlla subhanahu wa looy def lu nekk nanga ko def te sàkku ci ngërëmul yàlla subhanahu wa ñaareel bi mooy looy def te muy jëf ju dagan na nga ci jiital yéene ju sell ñetteel bi mooy li nga xam ne sag jagle la sag jagle bopp la yàlla may la ko ba ñépp xam la ci bul ci werante ngir famille bi baax ngir njaboot gi baax am ay jikko yu baax loolu mooy li ci jiitu ñu war koo bàyyi xel bu ko defee nag bu loolu amee na nekk koo xam ne dalay lay ci ragal yàlla ak baax ñaari baat yooyu ak tuqaa wal maani ak ak kon ragal yàlla ak ak baax bu ko defee nag lañuy war a njëkk a def mooy yar bi ñu tàmbalee ko ci kër gi bari na ñoo xam ne dañoo jàpp ne rek da bàyyi xale bi ba mu door a toll ci dal jàng nga nga di ko yar déedéet ci waajur wa lañ koy tàmbale beneen ba it laata muy dem di dali jàng foofu mën nañoo def ci moom ak jubbanti ak yar boo xam ne soo ko jébbalee ki koy jàngal dana ko noppal waaye léeg-léeg gone juróom-ñaari at dong nga yóbbu ko mu jaaxal ki koy jàngal ndax lan ndax taxawaay bañ waroon a taxawee ca moom ci kër ga moo des bu ko defee saa bu ci jàngalekat bi faaw dana gis ne kii kët dëgg la ci jàngale toll waaye dana sonn ci defar jikko ji ba pare door a mën a def ci moom dara bu ko defee itam jamono ji muy jàngit njàngum kese doyul waaye dañ koy jàng boole ko akub yar kon xam-xam bu àndut akub yar ni ko sëriñ bi waxee rek jaalibatun ilal ada wa taabi kon biir njàng mi itam li mu li ko war a gunge ci teggin akub yar ñu fexe ba mu ànd ak moom waaye bu jàngee ba pare itam li koy gunge ci ab yar ñu fexe moom ba loolu mooy ngànnaay li gën a efficace pour nit ki yor ko ngir mën a jàng ko li nga xam ne moom la àddina yor ci ay jafe-jafe waaye itam mooy ngànnaay li nga xam ne moom la nit ki mën a yor muy caabi yoo xam ne moom lay ubbee caabi ngëneel ci àddina waaye itam xam-xam mooy li nga xam ne bu ko yoree ba jot ci ngëneel yooyu moo ko koy encadré ba mu xam na la koy jëfandikoo ci xam-xam boobu itam la nit ki xam li ko war ak li mu war a def mooy mu xam ay waru garam ay warteefam waaye itam xam li nga xamante ni mooy ay àqam moo tax sëriñ bi ne bil ilmi taxya qulubum xattuma orifat min qablu mal kon bu ko defee bu loolu jàllee itam war nañ koo utal ab royukaay joxoñ ko row royuwaay woo xam ne moom lay roy muy alqudwa alxasana te yàlla joxoñoon ñu sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy sunu royuwaay dafa am solo ci nit ki mooy ñu koy junju di ko jox ñu ay royuwaay siiw na lool ci ne saydatuna maryamu daan na jaar foofu ak cheikhuna cheikh ahmadul xadim ba gis ngeen jeexet di ci am waaye waajur wi itam ci biir këram war na ak njabootam bu dee góor mu koy joxoñ góor ñu baax ña bu dee jigéen mu koy joxoñ jigéen ñu baax ña di ko fàttali seeni jikko ak seeni dund ak seeni doxalin mu mën cee roy ngir mu mën cee amee li nga xam ne mooy jikko yu baax bokk na ci li nga xam ne ki nekk ci njaboot gi jiite leen war na koy bàyyi xel mooy tànnal leen ay àndandoo yu baax ndax àndandoo bu baax dafa am solo ci nit anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi olof day wax ne won ma sa rek ma wax la sa jikko àndandoo bu baax dafa am solo lool ci nit saa su ne dañ koy joxe misaal moo xam ne xëy na boo ko waxee sant Diouf dana ko yomb a dégg ñu demee ci marché bi ñuy dem ci marché bi xam nañ ni am na lu ñuy wax pataas am na lu ñuy wax pomme de terre waaye ñaar yooyu pataas moo gën a saf suukar moom mën ngaa xam li muy saf waaye pomme de terre moom daa mel ni li muy saf sax neexut a ràññee waaye fi ne boo doon jënd li la may kilo pataas mayu la kilo pomme de terre pomme de terre nag nee nañ li ko may wàccuwaay woo mooy xaritam bu baax moom muy faral te ñëpp xam ko baaxoo gu muy baaxoo ànd ak moom ba mu toll foofu mu toll kon xarit bu baax itam noonu lay yëkkatee nit moo tax olof wax ne su la baax téye àndal ku baax bu yàggee nga baax waaye ab safaan itam bu la téye àndal ak ku kuy dundub safaan bu yàggee nga mel ni moom kon loolu mooy royuwaay dafa am solo ci nit beneen bi ci tege mooy waajur yi war naa xër lool ci aar xale bi ak li ko wër mooy environnement bi bii abi kër gi na fiy gis lu baax na ko fii dégg bu wéetee na ko lu baax di wét wéttali bu wéetee na ko lu baax di wéttali bu wéttali ko itam ne wéttali ko lu baax te ku nekk gis na jamono ji ñu toll moom suñ environnement bi ni mu yàqu bu ñëwee ci kër gi bu njëkk ay jataay la daan doon mag ñi toog ci xale yi di leen fàttali démb di leen jox ay léeb yu am solo yoo xamante ne bii da daan defar seen jikko léegi loolu amatul télé bi lañ leen di bàyyee te moom saa su nekkee mi ngi wane loo xam ne bari na lu nit di jooy ci doomam lu ko metti ci foofa la ko jële ku nekk gis ne amul contrôle lu leen neex lañ ciy wane te liñ ciy wane faw mu jeexantal ci ndaw ñi faw mu jeexantal ci kër yi maa ngi fàttaliku bi ñu nekk ñun ay tuut tànk ñu daan teg film yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ mosaane génn ci mbedd mi day ku fëgg dënam naan man maay Hamza kii naan man maay Bilal kii naan man maay seydinaa Omar te loolu ñu ngi ko doon gisee ci télé muy jeexantal ci ñun ñu koy gëm lan moo tax ñu bàyyi loolu loolu su wéyoon danañ dem ba bu nit xottee war may diine ñoom ñoo jóg fajal ko seen bopp duñ ci xar kenn ndax pas-pas yu rafet yooyu ñu daan gis ci mag ñooñu ak saxaaba yooyu muy jeexantal ci ñoom waaye léegi mbalit mi gën a bon mi kenn soxlawut moom la ñuy buub indi ko ñu jël li ëpp suñuy waxtu jeexal ko ci foofu wala boog jumtukaay yi nga xam ne moom lañ yor muy portable ak ya ci aju damay bañ dugg foofu muy mbedd moo xam ne mën nañoo jël lu bari bari waaye daal environnement nit ki itam dañ ko ko war a yaral bu ko boroom kër mën a tënk njabootam ci jikko yu baax mooy muy am ay jataay waxtaan ak ñoom toog ba yàgg woo waa kër gi yépp ñu ñëw nga laaj kan moo ñëwut ku ñëwul ñu fexe mu ñëw mu toog ngay waxtaan ak ñoom ci luy defar seen jikko di waxtaan ak ñoom ci luy defar seen pas-pas di waxtaan ak ñoom ci lu leen di jariñ waaye di leen wattandikuloo itam li nga xamante ne bii moo nekk ci biti tey këfaatee te du noonu dañuy gis ne bu waxtu xéwlu jotee ku ñëwut danañ la waaye jataay yu mel noonu moom néew na nga dox ba kër goo xam ne dañoo teew tey dara taxul ñu teew rek waaye borom kër gee woote ngir wax ak njabootam yée leen jox leen ay jikko rafet ñaax leen ci ñu tënku ci li nga xam ne mooy siraatal mustaqim loolu itam bokk na ci liy dimbale boroom kër gi ci ak njabootam kon day mel ni ñun yi maddi lañ gën a yittewoo te loolu moom daanaka amul solo li am solo mooy ruux gi ak jawhar yi te loolu moom saa su nekk bu tawatee du ñëkk ne tawat na waaye ni ñuy yittewoo nit ki bu tawatee ci feebaru yaramam noonu lañ war a yittewoo ci moom itam boo xamante ne bii jikkoom tawat na beneen bi itam mooy nit ki war naa yittewoo njabootam bu baax a baax maanaam yar bi mu nekk loo xam ne lu ñuy séddoo la bañ koo bàyyee waajur bu góor yi rek wala waajur bu jigéen ñi kenn ku ci nekk fa mu war a taxaw na ci taxaw ndax dangay gis koo xam ne fi mu ne kër gi lu mën a def dara du ko ca fekk dañ ko naan xaaral ba sa baay ñëw waaw yaay moom xanaa amut lu ko war kon loolu tam bu xale bi yàggee dégg day mel ni moom day mel ni saa bu waajur mu góor génnee rek mën naa nekk ci lu ko neex ba bu waajuram góor di ñëw muy doog a te bari xam ne dañuy gisanteeg seen waajur góor bariwul kon yaay itam wàllu woo ko war xel bu xam ne yar ni mu waree góor ki noonu la waree ko jigéen bu ko defee bii njaboot gi jàngal leen nizam bi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon te mooy tariqatul adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawxiril kabir wa jaal mislika ka nafsika sawa li wajhi xaaliqin ala ashtawa loolu mooy usra bi nii rek lay composé wu ku la mag da ci nekk koo mag ak koo na yéenay maase ki nga xam ne yaa ko mag na ko ëmbal yërmande ak cofeel ak ñeewante te koy laabire te koy teete te koy naxtaan ki nga xam ne moo la mag na nga ko jox wàcc waayam jox ko ma bu la digalee lu dëppoog ndigalul yàlla nga def bu la teree lu dëppoog tere yàlla nga bàyyi loolee bu ko defee ki nga xamante ni kii mook yow yéen a tolloo nga def ko ni sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ko li ngay bañal sa bopp nga bañal ko ko buñ tënkoo ci nizaam boobu incha allah li ñu bëgg ci li nga xam ne mooy su usra ko noonu mu amee nag yoo xam ne moo koy gunge ban pour mën koo tabax ba mu baax noonu la amee yoo xamante ne bi itam bu ca xasee tàbbi tabax ko dootul yomb bokk na ci li ci njëkk mooy ak réer nit ki bu xamul xàmmeewul jubbanti ko du yomb kon li ñuy war a njëkk a def mooy jàngal nit ki rabbu baniikum allimuhum hadibu fityaanukum fal ilmu xayru qawaami kon dañu leen war a jàngal bañ denc réer waaye ak réer bu ci laxasooyee loolu dana jafe beneen biit mooy jiwu bu baaxul mooy gis koo xam ne rek yonent ba yam tànnoon ne baax na waaye bii lañ war a tànn muy borom diine yow nga jéggi ko fa tànn yeneen yooyu itam mën naa dem ba jur loo xamante ne bii bu meññee ak njaboot pour ñu baax di yomb ndax takkandeer mënta jub fekk ker fekk ker garab ga dafa dëng garab bu dëngee ab takkandeeram mënta jub bi ci des mooy ñu fexe ba environnement bi li ñu waxoon ñu defar ko ba mu baax maanaam bii abi bu bone bii bu bon environnement bu bon nga xam ne foo génn xëy na xale bi li muy nekk ca dara ñu koy jàngal lu néewal waaye bu génnee mbedd mi bu génnee portable ba mu yor bu génnee kër ga ba demee yooyu yëpp bu baree yu yàq pour nga tabax dana jafe te daa mel ni suñu jamono ji loolu yaatu na beneen bi nga xam ne dana yàq lii ñu waxoon mu yar bi bokk na ci mooy may nit ki liberté gu ëpp xale bi amul contrôle ku ko neex mu àndal fu ko neex mu dem ku ko neex mu dugg kooku itam euh, du neex ñu defaral ko li nga xamante ne bi moo di ab yaram bu fekkente ni waajur wi li ko war da koo da koo def léeg-léeg am ñoo xam ne danañ takk danañ denc danañ am ay doom waaye yar duñ ko def loolu nag bu sàgganee taxawaayam boobu mu war a mu war a taxawee li mu waral doomam yi ci mënal leen ko mën a lu leen ko su boobaa am na yooyu mënuñ koo ñàkk te mën nañ koo uti am ko ci anam boo xamante ni gi dëppoo te gi nga xamante ni moo dëppoo ak jikkoy rafet bokk na ci lii gàllankoor yar itam mooy waajur wi am yërmande ju ëpp ci doomam ba néegu tàqalikoo ak moom loolu bari na ñoo xam ne fi mu dara gàllankoorut seenu njàng wala seenu ñàkk a tege ci aw yoon lu dul seen waajur ñeewante na leen ñeewante koo xam ne saa su nekk saa day bëgg a teg bët ci ñoom te loolu tam yaakaar naa mag ñi daw ñu yare noon da nga gis koo xam ne daara la yor di jàngal sax waaye bu doom bu amee doom du ko jàngalal boppam faw da ko yóbbu feneen ngir lan ngir foofee moo am fa loo xamante ne bi dana ko fa mos ci ay jikko yoo xamante ne bi baax la waaye itam mos fa ak tumuraanke koo xamante ne gi dana tax mbéw tànge li mu doon def ku nekkee ko wàññi yooyu ay gàllankoor la yoo xam ne nit ki nekk ci biir usra bi di yar war na koo bàyyi xel ndax mën na koo gàllankoor ba li mu bëgg ci yar bi mu bañ ko bañam mu mën ko bañam kon yii ay laaye biir la yooyu ki nga xam ne moo yor njaboot war na koy bàyyi xel bi su njëkk mooy fexeel ba sa njaboot rus la te bañ laa ragal buñ la ragalee boo nekkee ci kër gi danañ jaar ci yoon waaye buñ la tegul bët lu leen neex ñu def waaye boo fexee bañ rus la nag nga buñ la gisee danañ des ak loola buñ la gisul danañ des ak loola beneen bi ci des itam mooy na nga may xale bi maanaam muy génn li nekk ci boppam léeg-léeg maanaam am na waajur yoo xam ne duñ toog mukk ak seen doom day mel ni loolu jomb la nga fekk doom ji toog ak waajur yu ñuy waxtaan loolu daa war di am nga di ko laaj lu mu bëgg lu ko gënal loolu nga di ko ci gunge bu dee lu baax la nga di ko ci encouragé soo gisee mu feeñal ak bëggam ci lu noonu nga génne ko ca ndànk maanaam bàyyi ko muy wax ay xalaatam di ko laaj muy wax loolu bokk na ci li tax nga xam fu mu jëm ba nga mën koo wàññi ba nga mën ko jubbanti waaye jotaay yooyu bu dul am nga di ko may muy muy exprimer muy wax loolu tam mën naa indi loolu nee na di ko def baax na ci li nga xam ne dana dimbali kii yar bu ko defee li nga xam ne nag jublu na ko te du noonu nga mën koo mën ko boo ne cell mu ne cell du ngeen toog du ngeen jotaayoo léeg-léeg ay xalaat nit ci moom yoo xam ne gis résultat ba rek ngay wax fekk booba weesu na fa nga ko waroon defee ci na beneen bi mooy boroom kër gi pour mu yar ak njabootam na leen organiser seeni waxtu bu waxtu liggéey jotee bu waxtu noppalu jotee waxtu féexal xol sax bu jotee lenn lu ci nekk mu organiser ko ba nga xam ne danañ ko def nañ ko war a defee loolu lu am solo la ay gone it mënul lenn li tëj ko benn place rek du yëngu du def dara du foo du féexal xolam da ngay fexe ba loolee mu ko def ci anam goo xam ne anam gu tege ci yoon la maa ngi jëlee ci suñ kilifa gu baax goo xam ne jaar nañ ci loxoom muy wax Cheikh Mouhamadul Murtada muñ gu mënoon a am muñal xale ci bàyyi ko akum poom moo xam ne du du du ëpp ba lim bëgg a def ci moom a def ko ci moom nga xam ne moom nee na mi ngi fàttaliku jamono yoo xam ne dañ leen a utaloon ay tichet ut ay dàll ay kawas ñuy maaj di way mu leen di romb du wax dara waaye ñooñu doon maaj ak a way tey boo doon xoolee ne liñ représenté ci dëkk bi ak liñ taxawee ci diine ji loo am solo la. daan nañ nekk ci terrain bi di football seen ko muy ñëw ñu ne nañ taxaw ba sëñ bi jàll taxaw ba sëñ bi seen football lépp sëñ bi di ko muñ waaye boobu xam ne ñi muy gone lañ te yàlla daf leen a mooñaale ko li bon nag mooy bàyyi leen ñu génn ci biti defi ko bu boobaa mën nañ ci indaalil bokkut waaye fexe bañ nekk foo xam ne yàlla leen teg bët nga leen di contrôler bu ko defee ñu mën di jàng waaye loolu leen yàlla moo ñu mën koy def ci limité ñu koy limité loolu itam dan bokk na ci li nga xamante ne bi nit ki war na ko bàyyi xel mooy nit ki du ko jël rek tëj ko kaso bàyyi ko nga xam ne du mos biti du du mos dara bànneex du gis dara loo xam ne mu lay féexale xolam donte ni sax ay xalaqaat yoo xam dañ def seen biir ci daara ji di ci leen koy may ñuy féexal seen xol loolu moom doon na ci baax bi mooy nag yow mi waajur wi na nga fexe ba lu mu néew néew li war ci moom boo mënta def léppit la ci ëpp nga di ko taxawee ndax nit ki da koy mañal sañal ko waaye boo ko mënul doo ko sañal bi ci tege mooy nit ki war nay jàppale ak njabootam jàngal leen ñu sukkandiku ci seen bopp bañ a doon koo xam ne rek saa su nekk lu ñu def dañ ko koy defal sa lu ne da koy acc ci nit ñi loolu itam jàngal sa doom muy sukkandiku ci boppam bokk na ci li nga xam ne ay laay biir la yoo xam ne kii jar ak njabootam war na ko bàyyi xel bi nga xam ne mooy arrukun al ijtimaai bu ñu ne arrukunul yi mooy wàllu jaxasoo ak nit ñi mbooloo mi bu ñu génnee ci penc mi kon bu ñu jógee ci jëmm nit ki jaar ci njaboot gi day màgg nag ba ñëw ci penc mi penc mi dem day màgg ba ba doon askan bi nit kenn ku nekk xam na ne yàllaa ko binde noo xam ne mënta dund moom dong faw mu jaxasoo ak moroomi doomu aadamaam pour lim bëgg ci dund gi mu mën koy am jaxasoo googu muy jaxasoo doomu aadama yi nag dafa am ay teggin yoo xam ne moom moo koy lal moo ko war a gunge ndax kenn ku nekk boo xoolee fi nekk nii rek laataa barab bi mel nii nit ñu wuute ay man man kenn ku nekk def na dara jotaay bi door a mën a sotti nii mu sotti nit ku génn ci mbedd mi ñu lay xool man laa gis te dara xewul jàppal ne ay sa mborom yi doomu aadama yu wuute ay taxawaay taxaw nañ ci yow ñu door laa mën a xool kon loolu mooy wane ne al insaan kaa'inun ijtimaa'i mooy moom mënut a dund faw muy jaxasoo ak ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel jaxasoo googu yi nam faw moom ay dawaabit maanaam ay règle yoo xam ne moo koy tënk ba nga xamante ne bii nit ki dana dund ak ay moroomi doomu aadamam te du loree waaye itam du loru bu ko defee kon bu bu ñu waxee loolu lépp bu askan bi baaxee kenn ki baaxee usra bi baax penc bi baax ah, njaboot gi itam dañu war a fexe bu baax loolu nag bokk na ci li nga xam ne moo ñu ci dimbale mooy ñu bennoo di dimbalante ci lu baax di dimbalante ci ragal yàlla kenn ku ci nekk li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom def seen bi muy benn lépp loo xam ne njariñul kenn la ñépp ànd ca képp koo xam ne am na bànneex ñu bokk ak moom ku amul safaatam ñu ànd ko ak moom di jàppalante di dimbalante waaye lépp ñoo koy def ci maandu ak sellal di ko def te jëm yàlla rek tax bu pare kenn ku ci nekk li àqam ñu di ko ko jox waaye moytandiku lool mooy rusloo nit wala gàcceel ko ci kanam mbooloo waaye itam moo xam loolu ay wax la walla ay jëf la su ko defee loolu suñ ko defee dañuy dem ba yegg ci yent bi sallallahu alayhi wasallam li waxoon ni jullit dëgg daal mooy ki nga xam ni moroomi jullitam mucc nañ ci aw làmmiñ mucc nañ ci ay loxoom mooy du def nit lu bon du wax nit lu bon su boobaa ñu daal di am la yonent bi waxoon ne alayhi wasallam ne masalul yadayni masalul axawayni taghsilu ihdahuma al ukhra nee na ñaari jullit dañoo war a mel ni ñaari loxo ñaari loxo loxo bu nekk muy yéwénal moroom ji mbokk yi benn loxo rek bu bëggoon a raxas boppam mënta nekk tànkali sax mënu koo raxas ba mu waaye fi mu nekk nii yàlla subhaanahu wa taala gis nga li mu def loxo bu ci ne mën naa féete moromam fu ne lu mu ko bëgg raxasal mën na ko raxas yeneen bi nee na ñaari jullit noonu lañu war a mel kenn ku ci nekk ci moom mooy raxas morom ja daal wax ne amut ñaar ñuy ànd. mukk lu dul ñoom ñaar ñooñu ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki ëpp cofeel ci moroomam kon loolu li muy tegtal rek mooy jullit yépp dañoo war a mel ni jënn jëm bu ci benn cir gàllankooroo cir yépp gàllankoor bu ko defee nag ñu dox jëm ci loo xam ne moo ñuy may li nga xam ne moo di njariñ ndax mbooloo mi mbooloo moo dugg rek ñu wuute lañ ay tabaxaat lañ maanaam ay kuréel yu bokkul lañ tey mbooloo moo àndal da nga ci gis koo xam ne xemmeem nga ci moom jikko joo xam ne mi ci moom te nekkul ci yow wala boo nga gis koo xamante ne kii am na loo ko tane wala nga gis koo xam ne ñaanoo yàlla mel ni moom nag bu mbooloo mi amee nga ànd ak ñoom maanaam da ngay da da ngay jariñu ci ñoom ki nga xam ne xëy na gis nga ne moo la gën a farlu nga def ko roy waaye di ci moom bu yàggee yàlla mën naa dogal li nekk ci nekk ci yow ki xamante ne kii itam nit du gis boppam waaye ñàkkul ni am na loo ko tane nga di ko ko laaye biir ngir lan ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci ne man sanna sunnatan nga mën a am tuyaaba joojee maanaam muy roy ci yow di xool ci yow ba nga xamante ne bii jëf ju baax jëm gisu ci yow bu ko defee da nga am tuyaaba ju toll ni josam te sa tuyaaba du wàññi ci tuyaabam dara ki nga xam ne xëy na sab noonu la nekk ci biir mbooloo mi nga def ko sab docteur li muy wax te ci yow nga di ko wattandiku di ko daw lim lay seereel te wóoral mi ngi ci yow nga fexe noo tàggoog loola kon mbooloo mi faaw ñooñu am ci kon soo jaxasoo ak yow profiteel ba ci biir mbooloo mi yow defaru defaru koo xamante ne bii ci noonu nga koy jaare waaye itam si te doon kenn ku nekk ci ñoom nga rafetal jëme ci ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon wax ni ku lay daw jokk ko ku lay dog euh, maanaam ku ñaawal jëm ci yow nanga rafetal jëme ci moom sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayka loolu soo ko defee rek nit ñi da nga leen am ndax nit ñi lu baax lañ bëgg lu rafet te kuy rafetal jëm ci ñoom da nga am seeni xol moom la waykat fa taalama staabada insaanu ixsaanu maanaam na nga rafetal jëme ci nit ñi soo ko defee danga moom seeni xol nit yàgg naa gis ay nit topp benn waaye te xamuñu luñ ko toppee dara waralu ko lu xol bu rafet ak rafetal gu muy rafetal jëme ci ñoom nit ñi fu ñu gis seen jàmm ak seenu yokkute fa la ñuy ne kon boo defaree sa jëmm rafetal jëme ci nit ñi insha allahu taala ñëpp itam dañuy daal di ànd ak yow dañuy daal day bëgg waaye noonu mu amee yii nga xam ne moo koy suuxat ponk yoo xam ne moo koy suuxat ba mu dëgër ci ay jikko noonu la amee jikko yoo xam ne bu ko nit ku jikkoo mën naa gàllankoor ak àndam ak mbooloo mi bokk na ci yooyu koy gàllankoor nag mooy al ananiya te mooy nit ki boppam gënal ko lu dul boppam maanaam daal farat sa bopp loolu ba mu ëpp olof léeg-léeg day wax misaal moo xam ne buñ gisee ni saxaaba yi doon dunde day mel ni misaal moomu moom baaxul foofu kon olof day wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la saxaaba yi de dunduñu woon loolu ridwanullahi taala alayhim benn xare amoon na ñu am ay saxaaba yu ñu jam ñu gaañu gaañu gaañu yu metti soxla ndox pour naan biñ demee ba lijjanti as ndox ba indi ko kiñ ko njëkk a jox biñ demee ba yëkkati bay bëgg naan benn saxaaba bind ci wetam mu ne nañ ko jox ndox mi kooku yëkkati bay bëgg naan keneen onkuwaat ci wetam mu ne nañ ko jàllale ndox mi nga xam ne ndox mi bi muy wër laataa mu yëg si ci ko njëkk faatu na laataa muy demaat ci ko xoolal mar toll foofu war nga jox sa mbokkum jullit mu naan yow nga ñàkk sa bakkan gënal wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kon anaaniya boobu baaxul jikko la joo xam ne euh, baaxul nit ki waru koy waru ko waru koy dund beneen mooy xeeb bu bëggee maanaam ànd ak ni jaxasoo ñoom bu leen di xeeb nit kenn du ko xeeb yàlla ma wax su boppam ne wala xad karam naa bani aadama sëriñ bi ne waraayi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa ba tey bañ nit kenn du ko bañ ak iñaan yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne day gàllankoor àndandoo mbooloo bi ci des it mooy gëm sab xalaat ba mu ëpp maanaam lu ñuy tàbbi lu ne rek boo sañoon la ñuy wax la ñuy def donte gis nga ci mbooloo mi keneen koo xam ne ab xalaatam moo gën a rafet yow am nga diisu wàcc ba ànd ak moom ci xalaatam waaye dangaa gëm sa xalaat ba mu ëpp loolu tam bokk na ci li nga xam ne dafa yàq ak jaxasoo ak mbooloo beneen bi mooy fayu nit ki bu la tooñee nga man ko mën a fayu koy jégal loolu la yonent bi jàngal sallallahu alayhi wasallam alafu yaakaar naa noonu la defoon ak waa Màkk Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu taala anhu noonu la defoon ak ay noonam kon yàlla nee na bu ñu leen tooñee mën ngeen a fay de kem lu toll li leen tooñ waaye bu ngeen muñee dem moo gën kon fay itam bokk na ci li nga xam ni dafay yàq li nga xam ni mooy àndu mbooloo mi ak rafetal gi bokk na ci li ko yàq itam mooy xotti war may nit ki bi ci it mooy àq nit ku moom nga fexe not ko ba jariñoo ko ci lu du teeg ba kanam te mooy xëtmul xuquuq woykat ba ne woon na wa arfai nnaasi inda allaahi manzilatan man lam yakun li xuquqi nnaasi yahtadimu kon loolu bokk na ci liy gàllankoor li nga xam ne mooy ànd ki nga xam ne mbooloo mi suñ ko àndee euh, mën naa rafet mën naa baax mën naa jural ku nekk njariñ kon tam am na ay nasaaix ay laabire yoo xam ne dañ koy joxe ngir ki nga xamante ne kii mooy ànd ak mbooloo mi euh, di ko bàyyi xel bokk na ci yow mi ànd ak mbooloo mi ñi ngay àndeek say moroomi doomu aadama moo xam ci daayira la moo xam ci barab liggéey moo xam ñoo bokkal dëkk la loolu lañ jublu ci mbooloo mi suñ ko waxee na nga fexe ba ñooñu nga bàyyi xel ne njabootug yàlla lañ njabootug yàlla lañ nit yàlla ma ko bind boo xoolee jëm yàlla ci moom rek euh, da nga ko jàpp danga ko fonk te dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xadis bu mu ne euh, mbindeef fii ñooy njabootu yàlla ki gënal yàlla nag mooy ki gënal yàlla ci njabootam beneen bi ci tegee mooy nga sàmmal leen al karamatul ilahiya te mooy wala xad karam naa bani aadama jooju yàlla wax taraanga jooju yàlla defal doomu aadama nga fonk ko sàmmal ko ko bañ ko doyle bi ci des mooy li ñu wax léegi muy isaar nga di ko def te mooy sa mbokk jariñu léeg-léeg mu gënal la yow nga jariñu dañuy wax ne dafa am jamono jullit yi amoon jàkka ñu taal ko ñu defee ne masiix yi ñoo ko def ñu dem taal seen église bi ñu def enquête ba xam ne ñu taaloon jàkka ji du ñoom ñu jàpp ña ko defoon ñu jàpp ci ñett bi ñu leen jàppee nag yóbbu leen àtte leen kenn ku ne ñu bind aw kayit jox la ne la li ñu def ci kayit yi boo ko tàllalee moom lañ lay def daal di leen di séddale kayit yi lem kayit yi séddale leen ko kii bi mu taalalee ak kayitam gis ne dañ ko war a rey kii tàllal ak kayitam gis ne dañ ko war a dóor ay yar kii gis ne moom dañ ko war a tëj ki nga xam ne bi mu taalalee kayitam dafa gis ne moom dañ ko war a rey tàmbalee jooy ñaari moroom yi di ko yedd ne ko looy jooy mu ne man jooyu ma ngir ragal de waaye sama yaay lay xalaat mag la te néew na doole te wéeru wut ci ku ko dimbale te man mi rek maa ko doon jàppale moom rek la sama xel dem waaye ragal dee du tax a jooy kenn ci ñoom tàllal kayitam gis ne dañ ko war a dóor mu ne ko loolu jot a jooy man sama yaay génn naa dina bu yàgg kaay jël sama kayit gii man dañ maa war a dóor rek ñu dóor la te bu ñëgsee ci man ñu rey ma man ma jël sa këyit xoolal bii isaar bii baax nga xam ne nit defal na ko mbokkum nitam kon isaar bokk na ci li nga xam ne moom tam dana jur ànd bu rafet dana jur ak bëggante dana jur li nga xamante ne mooy mbooloo mi am jàmm beneen bi itam mooy fu ñu leen tuddee li ma waxoon léegi nga tudd lu rafet ci ñoom bokk na ci li nga xamante ne bi dana jariñ bi ci des mooy saa su nekk ngay fexe lu bégal jullit yi waaye ci anam gu dagan wax nañ ci benn xadis ne nit ki dana dem ba dugg àjjana toog nekk ci ay xéewalam di xéewlu ba mu yàgg malaaka ma solo rafet fekk ko mu toog indi kado bu rafet ne ko lii de suñu borom subhanahu wa taala moo la ko jox mu ne ko yàlla na xanaa wàcce wut ak man ginnaaw bi mu dugalee fu neex fii ma nekk ci taranga yu doy yii mu ne ko lii dañ la koo jox ngir dangaa nekkoon ci àddina di bégal sa mbokki jullit yi mbégte moomu la la yàlla waajalal kado bi ngir jox la ko beneen bi di des mooy wàcce sa bopp nit kii dafa war a suufeel boppam boo ko defee rek ñëpp mën naa ànd ak bi moo gënoon ñëpp teewutoon yàlla doon ko wax naan ko wala kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min hawli naa ko wax fi kon suufe googu itam mbooloo mi bañ bëgg la rafet bi nekk mën a ànd beneen bi ci des mooy li la yàlla jox ci wërsëg nga koy ànd ak ñoom di ko bokk ak ñoom loolu bokk na ci lii rafetal li nga xamante ne bii itam moo di ànd bi nga xam ne mbooloo mi war ko ànd tomb bi mooy bi nga xam ne mooy wàllu métier nit kii bu nekkee ci famille bi jàng génn jaxasoo ak mbooloo mi tey ñaan yàlla am loo xam ne ci lay defe li ñuy wax kasbul xalaal te mooy fàggu lu leew lu mu dunde métier moomu mënta ñàkk ndax yàlla dañoo bind ngir ñaar mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey bi moo lay may jàmm fii ci àddina ak loo suturloo ak loo sukkandiku jaamu yàlla gi it moo lay may jàmm ëllëg ci kanam si borom subhaanahu wa taala kon liggéey boobu nag dafa bari te wuute mu ngi wuute rek ni bëgg-bëgg nit ñi wuute ak seeni man-man ñii lii lañ tànn def ko liggéey ñii lii lañ man kenn ku nekk féete fenn waaye liggéey boobu nag duñ ko bàyyi rek ku nekk di ko defee ni la neexee waaye lislaam lu nekk rek daf ko utal aw yoon nos ko nos koo xamante ne bii ci la nit ki mën a jaar ba nga xamante ne bii dana ci maanaam li nga xam ne moom la moom la bëgg kon métier moomu suñ borom subhanahu wa taala moo wax ci alxuraan ne suñ julleetee ba pare nañ tasaaroo ci suuf si ku nekk dem uti wërsëgam kon loolu soññale ci liggéey yonente bi sallallahu wax na ci xadis ne képp koo xam ne dafa fanaane coono te coono bi dara waral ko lu dul ci bëccëg gi def doon liggéey ngir fàkk lum yóbbu njabootam nee na kooku fanaan di ku ñu jéggal ay bakkaaram man baata kallan ala amal yadihi baata maghfuran lahu ba pare waxaat ni inna allaha yuhibbu al abd al muhtarif yàlla bëgg na lool jaam boo xamante ne bii jaam am métier la Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala wax ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahami kon liggéey foofu la nekk di lu ñàkk su ko defee nag nit ki war na koo taxawu bu baax fexe bay liggéey loo xam ne lu wér la waaye itam fexe ba li muy def doon loo xam ne da koy sellal ngir yàlla fexe ba itam li muy def doon loo xam ne li ko tax a jóg dana ko man maanaam jumtukaay bi ngay liggéey bu paree la ko tax a jóg masalan bu dee dongo lañ la joxoon nga di ko jàngal bu tàggoog yow li ñu séntu ci moom ci xam ak yar nañ ko fekk ci moom meneen métier mu doon itam bu dee ku tawat la ñu indil la ko ngay ab docteur fexeel ba woyofal ko aw métier itam teg ko ci yoon woo xam ne bu ci jaaree dina am li mu bëgg dañuy tudd yooyu rek waaye métier mu mënti doon la ngay defar na nga fexe ba la ko tax a jóg efficacité bañ cay séntu mu am ko ba mën koo def na mu ko war a defee. kon bu ko defee liggéey dafa ay ponk yu koy gunge ak ay pour moo doon loo xam ne lu mën a baax la ba sa njëkk mooy faawu nit ki am xam door a mën a liggéey bu dee jàngalekat la faqidu say ilaa yu'tihi bu dee borom métier la itam bu yàkkamtee beru ba mokkalutit du mën a liggéey lu baax kon na am xam-xam bu doy ci la muy liggéey beneen bi mooy na sàkku ngërëmul ki nekk ab sëriñam ci liggéey boobu liggéey bu nekk dana am jëwriñ ji ne ca kanam di teete ñamuy àndal moo xam ki ne ci atelier bi la ak patron moo xam ki ne ci daara jële akub sëriñam wala ki nekk ca école bala ak élève jàngal kooku nga xam ne moo ne ci def ci yow xam ko bàyyi xel bu baax na nga fexe sàkku ngërëmam beneen bi itam mooy jamono ji ngay sakku liggéey bi nanga nga takkoo ak jikko ji nga xam ne mooy muñ ndax muñ bokk na ci li nga xamante ne bii moo lay gunge ba nga mën a yegg fa nga jëm waaye itam lañ fa teg ci ay sart nga xam ne moom la règlement liggéey bi laaj muy lawaaxi daaxiliya na nga fex ba sàmmanteeg loola. beneen bi mooy bokk na ci liy dimbale kii liggéey ba mu am réussite ci liggéeyam mooy mu am ci gis-gis bu sori euh, Serigne Touba doon ci sëkk misaal. radiallahu taala anhu gis-gisam bu sori moo ko yóbbu fi mu yegg fekkante bi teg sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci zahir te gis nañ liñ am ci moom kon dafay mel ni lim doon séntu moom ci yonent bi sallallahu alayhi am na ko ba am lu koy jot te li ko ko mayoon mooy gis-gis bu sori kii liggéey itam gis-gis boobu la war a am warut a fekk rek nit ñi di liggéeyee anam gii rek mu yem ci ndax sëriñ bi fekkoon na fi ñu doon jàmm yàlla am liñ bëggoon waaye dafa ñëw jéggi leen jàll bañ naan ko sabaxta rijalallahi sharqan wa maghriban wa mithluka la yubdihi bii ma dadah ki liggéey na am gis gu bu sori bopp maanaam ki xëy tey ne man tey ji ñetti kilomètres lay dox buy dox ñetti kilomètres yi buy jeex rek muy sonn waaye bu dee dana tey ñaar fukki kilomètres laa bëgg a dox moom bu doxee ñetti kilomètres du yëg ne def na dara loolu moo koy xëcc ba dem fu sori bu ko defee moo xam menuisier nga wala dara fexeel ne man kat sama métier mi fës naa ci yéene yegg foo xam ne buñ demoon tey bay tànn ñi ko gën a man ci réew mi pour wane seenub liggéey danaa bokk ci ña ñuy tànn kon gis-gis bu sori boobu bokk na ci lii gunge itam kii liggéey ba nga xamante ne bii euh, la muy liggéey dana ko man def beneen biir mooy al itqaan wal ihkaam mooy la muy liggéey mu sonn ci jox ko àq ja nit ñi dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lu rafet yuqbilu nnaas ala shay il xasan kullu shayin bi jazain wa thaman nit ñi ci misaal rek da ngay gis koo xam ne day xëy ubbi palaasam di xaar bu gis kenn gis koo xam ne bu ubbee palaasam du am fu mu taxaw ndax mbooloo mooy xëy na liggéeyinam la nit ñi tàmmu sellal ga ca nekk lañ tàmmu kon nit ki yor métier am tam na fexe ba la muy liggéey doon qualité te bañ a soxla quantité mooy lu bari rek te amul njariñ waaye nay la muy soxla na na ci na cay am beneen bi mooy dee ca wax dëgg ak liggéey bu mën a doon euh, dig nit ki loo xam ne wala dana la ko defee la noo xam ne day pare la nga ko waxoon amu ci loolu dafay nekk xaybatul amal ci moom te mooy tas yaakaaram te loolu gënul mooy liggéey bi ngay liggéey lu mën a doon jubli ci jariñ jullit yàlla yi ko defee loolu bu amee danga am tawaasun ci li nga xamante ne bi mooy métier mi ngay def te itam li ngay liggéey itam nag nga bàyyi xel ba njëg ya nga cay wax nekk loo xam ne lu méngoog liggéey ba ngay liggéey la mel na ni am na ku baax ko doon wax ne jaay moom weesuwut di jaay luñ bëgg di ko teg fi ñuy gis te cay wax lu ñu man te boo ko boolee rek mooy marketing bi nga xam ne moo gën a gaaw sa métier itam noon la rek dal defar lu baax te cay wax luñ man tey sellal defar ga noonu mu jàppale noonu la amee yoo xam ne moom tam moo koy gàllankoor moom liggéey bokk na ci mooy téele ki nga xam ne day def waaye mënul du ñàkk léeg-léeg def loo ko ngir njuumte waaye bu gisee lam def bu dee benn yoon la ca dem du ñaar kon ñàkk man ñàkk am xam-xam bu doy ca la ngay def doona war a léeg-léeg loolu beneen bi mooy gaaw a beru day am ñoo xam ne duñ sox sax ci mel ni métier dañuy mos fii mos fële buñ mësee fi tuuti bàyyi bu ko defee pour ñu am tamakkun ci dara du yomb parce ndox mii nëx mooy ndox mi tag benn place waaye ndox mii daw moom du nëx kon muñ ak teel xaar ba ñëwi la loolu dafa am solo ci kiy liggéey dañ ne borom métier jàngal ba mokkal doo a te boo beroo loolu liggéey lu wér mooy qualité te sàmmonteeg say wax dara bañ ko bi saa buñ xasee ne yow la rek sa métier bënn nga am ndam bu ko defee bokk na ci itam euh, woyofalal maanaam ñàkk a jox war ma ki la doon jàngal ki nga xam ne moo nekkoon sa kanam di la teete ci métier mi joxoo ko waru ma jawar da nga gis léeg-léeg sax ku man lool waaye du am ko ko liggéeyloo noonu muy amee ci xam-xam ba sëñ bi wax ne waru ba saxsin bil ulumi yu'linu wala yanaalu man ilayhi yarkanu lool day am moo tax moo fa in takun lil ilmi sa ta'allumi fabtaghi lillahi ridal muallim ak lu mën a doon rek métier mooy sàkku kacane sa kanam di la ko wax kon fexeel ba nga làq ngërëmam waaye boo làqut ngërëmam pour nga am réussite ca métier moom dana jafe itam beneen bi mooy na nga fexe ba bañ a doon ku rëy rëy baaxul jikko la joo xam ne bari na ñoo xam ne fa leen la leen jële ci fa ñu liggéey mooy def loo leen dara lu ñu war a def ñu rëy gis seen bopp defuñu ko yaakaar naa doon ci sëkk iblisul laayin mi nga xam ne lu ko looloo ko ko teg am na ko mos ñëw ci sëriñ bi di ko nettali ne ñu de suñ kër fan yi safara dafa jaar lakk ko mu ne ko mbaa génne ngeen dara mu ne ko la woyof rek mu ne ko waaw rëy day baaxul diis moom lu ko def da ngay dig rek kon kii jàng itam métier mu mën a doon bu ci boole ak bi ci tege mooy doo jaar ci yoon bu ñu la nee jaaral penku nga jaar sowu maanaam tënkuwoo ci sart yi nga xam ne moom lañ teg ci kuy def liggéey boobu mu jaar ci doo sàmmanteeg àq ya loola itam kuy liggéey gànnaayoo ko bu soobee yàlla sab liggéey dana gàllankoor beneen bi mooy gaaw a doylu mooy xam tuuti rek bàyyi lenn lu ci nekk boo amul benn gàllankoor demal ba mu sës ba fu ci nit di yegg nga yegg ci ndax boo bàyyi rek da nga gis ëllëg ku nekk koo xam ne yéen a àndoon nga gis mu yegg foo xam ne yaa ngi ne njëj yegg fa rëccu dafay fekk jëf fees kon dafay mel ni moom itam bañ a oyof bët daal la ñuy wax nga bañ koo def bokk na ci liy gàllankoor métier mooy di génne production bu bon di génne loo xam ne baaxul moo xam daara nga yor ngay jàngale wala da ngay def leneen fexeel ba ñiy génn ci yow li ngay présente ci marché bi na baax bu dee gone la bu jàngee alxuraan ñëpp yéemi lu xam-xam di def bu ko defee ni yéemu ci moom bu dee beneen métier la itam matériel bu mu génnee na loo xam ne ko gis dana ne kii kat bokk na ba tey ci li nga xamante ne bii moo di euh, day gàllankoor liggéey mooy wor ak itam bañ a respecté say wax loolu dana gàllankoor ki nga xam ne moo nekk ci métier bokk na ci li koy gàllankoor mooy li nga xam ne mooy riche te mooy dugal ci métier lu ci bokkut am am ñoo xam ne li ñu lay won ci kaw ak li ci biir bokkut jël marchandise làq ci biir lu bokkut ak li ci kaw ba nax nit ki ba jaay ko ko loolu riche la ak xadian loolu tam ku koy def euh, sab liggéey mën nga cee ban a jëm ci yoon beneen bi mooy mécc mi am ayib nga di ko nëbb te leeraloo ko ko ak lu mën a doon loolu bokk na ci li nga xam ne kon ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom euh, kuy yëngu ci métier mu nekk mu ne war nga ko bàyyi xel dana la dimbali te dana la may doole bokk na ci mooy nga yittewoo ñi nga xam ne ñooy jëflanteek yow te ñu leen di ay client ak bu mën a doon nag bu dee dongo yi nga yore bu fekkente ni bii itam ci meneen métier nga nekk di jaay ñiy jënd ci yow da leen bàyyi xel ndax ñoo la fi bàyyi te yow marchandise mi nga teg ci barab bi soxla woo ko li ci poosu client bi nga soxla kon client yooyu nga leen di bàyyi xel bokk na ci li nga xam ne dana la jàppale bi ci def mooy nga fexe ba li ngay def baax maanaam li ngay jumtukaay yi ngay jënd di ko liggéey li ngay liggéey la nekk yoo xam ne yu baax la ko defee boo ca liggéey la ngay liggéey doon liggéey baax waaye boo jëndee matériel bu baaxut loo ci mën a mooy day doon beneen bi mooy na nga rafetal li ngay li ngay defar na rafet euh, da ngay gis koo xam ne day jàng boo ko liirloo dara bu liiree nga dégg ci lu ñaaw a ñaaw mu yàq naxu wala muy def axtaa yoo xam ne day doy waar lool kenn mënu ko génne ci moom parce que lagg na ci noonu mu amee ci njàng mi noonu la amee ci itam koo xam ne lu liggéey rek boo xool da nga ne ci bu doon toon nangam lii wala nangam ak nangam li moo ko yàq loola mooy fexe ba fi ngay liggéeyee barab bi na taaru ba xemme moo ba ku la gis sa a ñëw ànd ak yow moo xam ab école la moo doon dañuy wax daal taaral ko ba nga xamante ne bii nit ñi danañ ko ñemee waaye def ko mu nekk ay ñugur yoo ne daanaka kuy romb mi nga li tey lay daan wala suba lay daan loolu boo ko defee nekk ci yenn métiers yi incha allah euh, bokk ci li nga xam ne moom moo gën ci li lay gunge ba nga xamante ne bii da nga am kii kon daal fi nga nekk na doon barab bu xemme moo boo xamante ne bi ku ko gis dana ko xemam beneen bi it mooy na nga ubbi sa kanam nanga ko yaatal ci ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel léeg-léeg nga ñëw waxaaleeg nit mu wax la benn prix nga dem dem jënde ko ci keneen ci même prix waaye ci mode dakay bi la mooy ni la dalale ak ni wax yow ubbi kanam bi nga xam ne moom la ko def beneen bi itam mooy nanga nooyal say wax maanaam mën a li ñuy wax xusnul mudaaraat moom nga def ko te mooy nit ñi nga wax ak ñoom ci nooy wala yenil xawla li kulli naasi fa innahu min chamil ak yaashi bu ko defee nag bi ci déggee mooy boo ko defaree pare nag ni nga koy exposé na nekk lu rafet mooy ni nga koy wanee da ngay gis koo xam ne ni muy boo ñëwee faaw nga xamee ma jëm ndax ni muy organiser la def ni mu koy tegee bi ci des it mooy liñ ciy wax wala li ngay génne di ko publicité li nga liggéey nii la mel dëppoog ni mu mel su boobaa dana tax ku ñëw ci yow bu ëllëgee mu sa war a dellu si bi ci tege mooy aljaanibu saxi ca mooy wàllum wér-gu-yaram ku nekk xam na ne jaamu yàlla mënta am te nit ki àndul ak wér-gu-yaram nit ki bu ak wéram gàllankooroo rek ay jëfam yu bari dafay dal di gàllankooru looloo tax moom tam muy jaandi boo xam ne lislaam daf koo yittewoo bàyyi ko xel bu baax lépp loo xam ne lu koy nasaxal la wala lu koy néewal doole lislaam tere ko suñ borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka am nit ki wërta def lu sabab loo xam ne da cey juri alkane yi boppam wala lu koy lor loolu kon mooy wane na ku li nga xam ne mooy wàllu wér yaram la te it ruux li koy tàggat eh, di ko dolli ak wér di dolli yaram daf cee bokk koor moo tax mu ne wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamun yent bi salaam daan ne suumu tasixu loolu lépp daal xawaid sixiya yoo xam ne lislaam yittewagum yittewoo yaram moo tax mu ciy àddu woykat ba ne mal aqlu illa fi salimi fa man yakun daa illatin lam yuxta bil irfaani dellu waxaat ne in saxatil ajsaamu adlaati nuha thamar al maarif yaani an lil jaani kon euh, xel mu mucc ci yaram wu mucc rek lay mën a nekk wu mucc ci ay tawat ak ay gàllankoor ak ay feebar léegi nag bu ko defee nit ki war naa fexe ba lépp loo xam ne dana ko may wér-gi-yaram ba mën na taxawee indigal yàlla subhanahu wa taala mu góorgóorlu ci ndax boo ñàkkee wér rek cafkal duna dootu saf ci yow dara bànneex ba ànd na itam dootoo ko yëg kon loolu tax nit ki war a bàyyi xel wàllu wér-gu-yaramam ba ñàkk ko bàyyi xel nag dana tax lenn ci nit ñi sax di sabab loo xam ne dañ koy def te muy lor nit ñi moo xam li nga xam ne moom la wax talwisul bii ate mooy taqal environnement bi ci yoo xam ne gënul ba nga xamante ne bii mën naa dellu si ay loraange ci nit ñi loolu am na ñoo xam dañ koy def am na ñoo xamante ne bii itam production yi ñuy génne mooy li ñuy joxe moo xam li ñuy jëfandikoo la lu naan la wala yeneen. sàmmonte wuñu ak la mu ko war a gunge ci wàllu wér gu ba nga xamante ne bii dafay lor wér-gu-yaram doomu aadama am na ñoo xam ne yegg nañ sax ba ci jël loo xam ne ay tawar la di ko waajal di ko pikir ay nit loolu lépp nag ngir gàllankoor wér la te loolu lislaam daf ko bañ daf koo xaramal am na ñoo xam ne moom yàkkamtee génne lu bari ba am bénéfice tax na duñu xool wérug la ñuy liggéey lu ne mën na ca ànd loo xam ne day lor doomu adama beneen bi mooy ñi nga xam ne fu ñu fekk mbalit maanaam fu leen neex ñu sotti ko fu leen neex ñu fa ndox moo xam ne baaxul loolu mën naa nekk ci loo xam ne dafay gàllankoor wéru doomu aadama bi loolu lépp nag li ciy juddoo mën naa nekk ay microbe yoo xam ne mën naa loro nit ñi bu ko defee nit ki war a moytu lool te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne la darara wala dirara waaye nag bu fekkonte ni ñun bàyyi nañ xel yooyu sàmmonteeg jàngaleem diine bu ko defee danañ moytandiku yi nga xamante ne bii danañu jural yi nga xam ne mooy lool bu ko defee ñu maanaam dund koo xam ne day dal day am jàmm dañuy nekk ci jàmm nekk ci afiya wér googu nag bokk na ci moom tam ci yi koy gàllankoor mooy benn mooy nit ñi nga xam ne ñoo ci nekk euh, wér gi maanaam adamu saytara alkaamila fi siha maanaam ñàkk a toppatoo toppatoo gu mat ci wéru jumtukaay wala garab yi nga xam ne moom la nit ñi di jëfandikoo ñàkk guñ koy ñàkk sàmm di xool ba xam dat biñ ko war a jëfandikoo jàll na wala jàll loolu bokk na ci li nga xam ne buñ ko sàmmut mën naa gàllankoor ci wér gi bi ci dege mooy ay barab yoo xam ne dañ koy teg te mu yaatu lool ci barab yi wuute ngir koo xam ne gis na mbalit wala mu jëfandikoo loo xam ne lu war a def foofa la ñu def ko fa néew mu néew dana tax léeg-léeg nit yor ba ca noppee fa mu koy sànni rek koy sànni waaye itam ñoo xam ne ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy toppatoo la bi ci des mooy dafa néew lool ñuy gis ñoo xam ne ñooy soññe di yee nit ñi di leen gunge ci ni ñuy toppatoo seen wàllu wér gi yaram euh, loolu bokkoon na ci li nga xam ne bu néewee rek mën naa gàllankoor li nga xam ne mooy nit ki ndax nit ki mën naa bañ a xam mën naa gis loo xam ne day jàpp ne lu baax la doo xam la ca biir euh, bu ko defee nag tawaaya bu desee rek loolu mën naa andi li nga xam ne mooy gàllankoor bi ci des mooy euh, adamu tajriba fi sixa almantujaat maanaam du ñu xool li ñuy génnee li ñuy defar topp gi ñu ko war a topp xool ba mu baax ba nga xamante ne dara yor doomu aadama newu ci loolu itam ñi koy taxawu dañoo xaw a neenal wàll googu moo tax mu feeñ gàllankoor feeñ ci wàll wér-gu-yaram bi ci des mooy li ñuy wax a asaxsul munasib fil makaani munasib dañ ko war a sàmmante yi gën a am solo ci àddina mooy jàng ak paj moo tax ñi koy féetewoo war nañoo fexe ba liñ soxla ci ay wàccaay ñu gunge leen ci ba nga xamante ne bi fa ñu nekk lañ leen fa soxlaa danañ ko mën a def loolu bokk na ci gàllankoor ak wér waaye bokk na ci yi nga xam ne nag ku ci jaar suñ borom mën na laa dimbale ci lool mooy ne nit ki njëkk xam ne wér-gi-yaram de su ko foye du luñ mën a jënd xaalis kon lépp loo xamante ne bii wóoru ko wala am na lu mu ciy nattable mu bañ koo jëfandikoo ndax biir dugal ci ni mu yombee génne ci yombul noonu bi ci des mooy euh, li nga xamante ne bii mooy garab yi ñu di ko bàyyi xel. di ko xool wàññi njëg yi ba mu oyof ba loxoy yi jot waaye itam di fexe di xool ba nga xamante ne bii ndax méngoo na ak lu ñu war a jël wala dat bi ñu ko war a jeex na wala jeexut bi ci des mooy bokk na ci liy gunge wér gu yaram ba mën a am mooy baril ba barab fajukaay waaye itam nag jumtukaay yi nga xam ne ci lañuy ñuy tasaaree muy lu mel ni télé ak yi bi ñu fexe ba ñu bari la ñuy def ay ilaanaat ak ay tawiya ci li nga xam ne moo baax ñu koy jëfandikoo li nga xam ne day lor tam ñu ciy wax nit ñi mën koy wattandiku bu ko defee loolu bu amee rek ñu sàmmonteeg li nga xam ne mooy xawaid sixiya bi ci des mooy faj dafa nekkut lu yomb ku koy def ñu bañ a doon koo xam ne rek dafay nekkoon di bale ba mu yàgg ba mu yàgg mu doon leneen ba mu yàgg ñu gis ko muy piki rek di def lu nekk na nekk koo xam ne li ko war ci moom ci takwin def na ko ba mat bu ko defee loolu tam dana ko dimbale beneen bi Euh, ñu fexe ba ki nga xamante ne kii moo nekk ci barab yooyu nekk ku mën a accueillir ndax dañuy wax ni nit ki tawat ki koy dalal mooy njëkk a woyofal metitam xar kanamam waaye bu fekkente ne bii dafa ñëw nga wan kook jaaxle walla nga wax ak moom kàddu yoo xamante ne bii du noona loola itam dana nekk loo xamante ne bii euh, dana mën a gàllankoor ki nga xam ne kii waaye na nekk koo xam ne nit la koo xam ne ku yaatu la ku mën a dalal la bi ci desit mooy ñu def asaxsul manasik fil makaanil manasik lenn lu nekk ñu xool ña ñu jox leen ko bi ci des itam moo di ñu xam ne wërsëg ci loxol yàlla la nekk suñu borom moo ko jox ko neex ñu bañ a yàkkamti kon beneen janib bi ñuy tëje rek mooy aljanib almali te mooy am koom ku ko yàlla jox nooy def ak moom loolu itam kenn ku nekk wala boog bari na ñoon dañ koy ñaan suñu borom dafa leen wërsëg waaye ñu xam ne lu mu bari bari nit ki du seqi benn tànk jëm fenn lu dul danañ ko laaj alalam fu mu ko amee ak bu ñu ko amee ci nan la ko sànq bu yàlla dimbale nit ki ba mu am wërsëg woowu nag moom tam nan la koy saytara nan la koy jàppee euh, bokk na ci li nga xamante ne bii nit ki daf ko war a bàyyi xel ndax yàllaa koy jox nit ki mu nekk taarub àddina waaye itam mu nekk wasila boo xam ne mën na cee jaamu yàlla kon li gën ci ko ko am mooy wala yàlla may am koom li war a njëkk ci yow mooy nga dalal ko ci saalub gore xam ma doylu waykat bi nee na ida ma kunta sa qalbin qanuin fa anta wa maliku dunya sawa'u alal ji lim bari bari boo doyloo nee na yàqi moom àddina yëpp yeneyam mu waxan ne li man malaka dunya bi ajmaiha xarraha minha bi xayril qutni wal kafani jëmm ji woon ci àddina moom lépp bu jógee ci àddina da koy laaj ba xam bi muy dem dara topp na ko lu dul càngaay loo xam ne moo koy gunge kon nit ki bu ko amee na ko am amin wu lew waaye bu ngir mu daje ci ak ngërëmam waaye bu mu doon loo xam ne daf koy puukare woo wala mu doon loo xamante ne bii daf koy jural ak mbewtaange ndax kenn ku nekk nettali nañu xaaru na nam meloon ak fa mujj kon euh, ngir bañ a guddal tomb bopp dañ koy tënk foofu rek di jéggulu bu baax a baax euh, di euh, sant baax muassasatul wafa ci taxawaay bi di dogal ngante ñi nga xam ne itam ñoo doon déglu comme ni ñu ko junjee ci tàmbali bi rek xëy na yéene ji ak mbokk yi seen yéene ju rafet rek moo tax euh, ñu toog ci jataay bi ay lépp lu ci dëng euh, ñu ngi koy jégalu lépp lu ci jub ñu sante ko yàlla subhanahu wa taala euh, in uridu ila al islam astataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Ahmadou Faye ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey jii nii te moo woon ci am solo goo xamante ni jikko am na ko solo ak euh, jikko ni muy bokkee ci li nga xamante ne mooy tabax société bi te nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matal la anam gu jot la anam gu leer la tamit kon ci turu mu assasatul Wafa bi xuququl iman ñu ngi ñaan yàlla yokk sa xam-xam te tamit yëngutu yi nga xamante ne yaa ngi ci nekk di ci yëngutu te sàkk ji ngërëmu suñu borom rek tax yàlla nañ ci yàlla fay lu kawe sa njot kon ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ